inna allaha laa yastaxyi an yadriba mathalan maa ba'udatan famaa fawqahaa fa amma alladina aamanuu fa ya'lamuuna annahu alxaqqu min rabbihim wa amma alladina kafaruu fa yaquuluuna maadaa araada allahu bihaadaa mathalan yudillu bihi kathiiran yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa alfaasiqiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne nii mooy ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk beek juróom benn mu ne inna allaha boroom bi tabaaraka wa taala laa yastaxyi amul kersa an yadriba muy daal di sadd mathalan am mithal ma ba'udatan fa ma fawqaha loo xam ne day nekk aw yu aw yoo mooy mu sadd li nga xamante ne nii mooy mu sadd uh, misaal daal di joxe li nga xam ne mooy misaal ca yoo comme la nga xamante ne moom la doon joxe naan gaay comme ca dubaaba naan gaay bu bu mooy wa in yaslubhumu dubaabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub ba muy joxe misaal ma ca weñ waaye it naka noonu ne lay joxe misaal ci li nga xamante ne mooy yoo di moustique mu ne waroom bi moom amul kersa ci joxe li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy misaal yoo xamante ne nii ci yoo fama fawqaha du caagante ne tamit amul kersa ci joxe misaal ci loo xam ne moo féete kaw yoo gin koo mag fa amma alladina amanu kantaa nag ñi nga xam ne ñoo gëm borom bi tabaaraka wa taala bu borom bi saddee ay misaalam ci lu ko soob ci li nga xamante ne mooy mbindeefam yi fa ya'lamuna ji ñoom nag dañuy xam ne annahu kana misaal mii alxaqu mooy dëgg min rabbihim tukkee ci seen borom te mooy wahyu lu nekk wàcc ci alquran bi wa ammal ladina kafaru ndaal ñi nga xamante ne ñoo weddi seen borom fa yaquluuna ñoom ni ñi def dañuy wax maada araada allahu bi hada mathala moo wana borom bi tabaraka wa taala moo lan la nam ci di joxe misaal ci li nga xam ne mooy yoo wala ay weñ ak yii nii ak yaan ka ak gaa yoo yële moo lan moo tax muy jox ay misaal ci yii de léegi nag ndax lan jàpp ne daal yu toujours suufe yii moom xanaa kay boroom bi moom waru la joxe misaal ci lii alors que yooyu day wane ne ñoom ci seen bopp ñoom la seen xalaat yi daal di toll noonu le ndax borom bi tabaaraka wa la moo tax lenn ci yahuud yi moo tax keroog bi nga xam ne ci la sa laar biñ la doon wax sànq ca suuratul Ankabut naan azdubaabu yoo shay'an dara la yastanqiduhu min ñoom duñ ko mën a jël ak suur yooyu noonu bi mu ñiwee nga dégg gaa yi gaa yi naan wayow <laughs> ak ak lim doon wax ci al-ankabut ak yoo yële léegi nag gaayi yi bon yahuud yi naan mo waay lii mooy lan mooy yow lii daal lii man daal man daal Muhammad mii daal jaaxal na ma rek mooy xoolal rek yàlla mi mu naan yàlla moom day jox ay misaal ci ay yoow ay li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay ay ay ay kii ay li nga xamante ne ay ankabut di jargoñ ak li nga xamante ne mooy lënd yéeg yooyu loolu mooy lan léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne mooy ñi weddi yàlla ñoom dañ naan ma daaraadallahu <coughs> naan naan naan moo lan la borom bi tabaaraka wa taala nam bi hada ci lii muy joxe misaal ci yow ak lu ko gën a tuuti tuuti lu ko féete kaw masala misaal suñu borom ne yudillu bihi kaseera ñoom ñoom borom bi moo ciy seetaan ku ñu bari ñu daal di ciy sànkoo comme yahuud yeek naafiq yeek ñu mel ni ñoom waaye wa yahdi bihi kaseera waaye tamit ci misaal yooyu muy joxe ndax waxoon nañ la ci jotaay yee weesu importance ak li nga xamante ne am solo misaal mu ne wa yahdi bihi kathira naka noonu tamit la ciy gindee kathira ñu bari muy ñi gëm borom bi tabaraka wa taala mu ne wama yudillu bihi te borom bi nag ci seetaan mu sànku illaa lu dul alfasiqiin xamante ne ñoo génn topp minal kuffar minal yahuudi wan nasaara aw man shaabahahum muy ci ñi nga xamante ne comme façon yahuud yi doon wax lee ak ñi mel ni ñoom ñoo ñu daal ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi génn topp génn topp l'islam ne ñoom seen waneenu yoon moo leen ko gënal mel ni borom bi ñu ne moo ñooñu génn topp ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii waaye fii nag ñi muy gën a wax mooy yahuud yi walladina mooy ñi nga xamante ne nii yanquduuna ñoom de dañoo nekk di fecci ahdallahi mooy pacte ba nga xamante ne nii moom lañ amoon ak seen borom comme ni ñu ko tudde woon ci saar ba la ñu génn nga xam ne moom la leen seen borom jëloon pacte ak ñoom ak seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam ci tawraat ak injiil ak téere yi leen jiitu woon min ba'di ñoom ñooy fecc nattu boroom yi nga xam ne moom la fase woo fasante woon ak ñoom ñu doxe la ca téere ba tey dimbali li nga xam ne mooy seen yonent yoo yële nekk ci tabu yonent boo xam ne moom laa yónni ci ginnaaw bu ñëwee ngeen daal di koy topp te dimbali ko léegi nag ñoom ñu daal di koy fecc min ba'di miisaaqi ginnaaw ba ñu pactee daal di koy fas ak seen boroom wa yaqta'una te yemuñu foofale wa yaqta'una ñuy dog maa li nga xamante ne nii amara Allahu moom la bii ca loolu le an yuusala ñu daal di koy dok ñu daal di koy jokk mooy li boroom bi digle nan ngeen ko jokk muy gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu koy dog nan lañ ko doge ci daal di koy weddi waaye di dog mbokk yi di dogoo li nga xamante ne mooy mbokkoo diine ñi nga xam ne moo leen waroon boole ndax lan ndax seeni intérêt wa yufsiduuna fil ard ba pare nag ñu daal di ciy teg di yàq ci kaw suuf seen doxalin yeeg seen système yu bon yeeg seen mooy yàlla moom borom bi tabaaraka wa taala suñu borom ne ulaayika gaa yoo yële humul xaasiruuna ñooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo perte kayfa suñu borom ne mu wana naka sax takfuruuna yéen yéen yahuud yi waaye yéen leen di laaj kayfa takfuruun mu ana naka sax yéen ngeen man di weddee waaye tamit yéen ñi nga xamante ne yéenay kuffaaru Quraysh yi waaye tamit yéen niti àddina yi nga xam ne yéenay weddi minal yi nag ñeneen ak ñi nga xam ne gëmuñu lislaam waa ñooñu kayfa takfuruun moo yéen ana naka ngeen di weddee billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wa kuntum te da ngeen a nekkoon am waataa ñoo xam ne da ngeen a deewoon yéen waa Quraysh moom da ci dee ngeen newoon mooy ne lan képp koo xam ne amul ngëm yàlla kooku moom moo kuy deewayem ndax li nga xam ne mooy dundal nit dëgg-dëgg mooy sa foi mooy ngëm yàlla gi nga xam ne moom la gëm léegi nag waa Quraysh looloo tax alquran lu bari nga gis gaa yi mu leen di mu ñi nga xam ne gëmuñu yàlla mu leen di misaale ak koo xam ne dafa dee ak ñi nga xamante ne moo taxoon wa maa anta bi musmi'in man fil qubur te yow nekkoo yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam di déggal di déggal di def mu dégg ñi nga xam ne nekk ci bàmmeel yi bari ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne loolu borom bi ñu ngi ci jublu mooy ñi nga xam ne dañoo yii dañoo yéeféer yi yi nga xam ne borom bee kaste comme li mu waxoon ci saar bii di njàlbeen bi seen xol yi xatamallahu ala qulubihim ak yooyu daal di koy kaste ba leer du ci dugg ñooñu ñoom la misaale ñi nga xam ne ñoo nekk ci bàmmeel yi ñooñu yow mënoo ñoo leen déggaloo moo taxoon mu ne innal ladina kafaru sawaa'un alayhim gis nga ñu weddi yàlla te borom bi daal di kaste ne ñii duñu mësa gëm moo wala nga bañ leen a xupp duñu gëm dara ñooñu noonu nag lay wax ne nag wa kuntum wa kayfa takfuruna moom moo yéen ñoom Abu Lahab gi ñoom Abu Jahl nag gaa yoo yële naka ngeen di weddee waaye yéen yahuudu Quraysh yéen yahuudu Madina yi kayfa takfuruun moo naka ngeen di weddee yonent bi billaahi ci yàlla ndax ku weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa fekk ca saase nga weddi borom bi tabaaraka wa taala wa kuntum te yéen nekkoon ngeen am waatan ñoo xam ne dangeen a faatu woon xamu ngeen woon leer xamu ngeen woon diine ci cànkute ngeen newoon léegi nag bi ngeen newee noon fa ahyaakum mu daal di leen dekkil gi yónni gi nga xamante ne nii moom la yónni gën ji mbindeef ci seen biir li nga xam ne mooy leer gi nga xam ne mooy leeru alquran mooy leeru diine daal ko fay taal ci biir Quraysh léegi nag ba mu ko defee loolu moo mooy ñaka ci topp ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ci dund kantaaña nga xamante ne nii ñoom dañoo resté ca lañ gëmoon ne duñu ci génn ñooñu ñoom nekku ñoo xamante ne nii ñuy dund lañ de waaye kay fatak furoon moo naka ngeen di weddee billaahi tawa kuntum nekkoon ngeen am waataa ñoo xam ne yéen existé wu ngeen woonaa mooy ne yéen ci seen diggal bàyyeeg seen maam yi ngeen newoon fa ahyaakum suñu borom daal di leen génne daal di leen dundal ngeen nekk ay bébé ba bare nekk ba ni ngeen di amee ay kàttan ba nii loolu lépp mu def leen ko summa ginnaaw gi yu muyitukum ginnaaw gi nag dina leen faat bu ngeen yéen ñépp képp ku dund ci kaw suuf fii di dee te gisoon nañ kullu nafsin dha'iqatul mawt ci saar bi ñu génn képp bakkan bopp bakkan rek dina mos li nga xam ne yumitukum summa yuhyikum ginnaaw gi moo leen di dekkil li nga xamante ne ci seen seen biir bàmmeel yi bu buñ leen suulee summa ginnaaw gi ilayhi turja'un ci moom ngeen di delloo ëllëg bés bi nga xamante ne nii ci lañ leen di pangi ëllëg daal di leen dekkil waaye nag buñ ñëwaatee ca façon ba léegi lañ doon wax ne yéen da ngeen nekkoon ñoo xam ne seen xol yi dafa deewoon summa ginnaaw gi fa ahyaakum suñu boroom wa kuntu kuntum am waataa da ngeen nekkoon ñu dee ci li nga xamante ne mooy seen xol yi dafa deewoon xamul woon leeru diine fa ahyaakum suñu boroom daal di leen dekkil yumiitukum mooy dekkil ña ci gëm ñantaa ñi gëmul woon nag ñoom suñu borom bàyyi leen noonu le summa yuhyikum ginnaaw gi mu leeralaat leen ko dekkilaat leen ci wan leen preuve yi deful ngeen dee ca jaal benn ba waaye ngeen kontine ci noonu la rek waaye noonu ba ni ngeen di faatoo nag nekk ñoo xam ne da ngeen di weddi summa ginnaaw ilayhi ci moom turja'u nag lañ leen di delloo huwa man li ñu ne ko moo kiy def lii mooy kan mu ne huwa mooy borom ki de lakum ñeel leen maa fil ardi mbooleem li nekk ci suuf yi jami'an seen summa ginnaaw gis tawaa la sama mu daal di yemmoo jublu ci li nga xamante ne mooy asamaan si daal di koy def fa sawwaahunna mu matal leen defal leen sab'a samawaatin juróom ñaari asamaan wa huwa boroom boobu tabaaraka wa bi kulli shay'in